a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu ash-shaykhu Ahmadul Xadiim abul mahaamid ash-shaykhu Ahmadul Xadiim alayhi ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jam'i maa farraqahu Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil muqaddima fi faslun fi sadaqati wal infaaqi wa silati rahim wa xiffatul xisaabi yawmal kurabi wa thiqalul miizaani faltahtasibi mu ne bokk na ba léegi ci ngëneelu sarax gi ma la doon wax waaw saraxe ngëneelam yi ci ne bokk na ci yu yaatu yoo lële te bari lool ci dëppoo boroom xam-xam yi mu ne bokk na wax xifatul xisaab yi day tax ñu woyofal sak xisaab ëllëg voilà yawmal korabi bésub njàqare ya bésub problème yu rëy ya day tax ñu daal di woyofal li nga xamante ne nii mooy sa xisaab ëllëg wasiqalul miisaan yi te tamit day waral moom saraxe diisub balance ya kon nag fal taxtasi bi nekkal koo xam ne dangay saraxe li wajhillaahi di sàkku rek borom bi tabaaraka wa taala képp moom na kontaan bu kontaanee rek baax na mu ne thumma ala siraati taxfiiful jawaaz wa raf'u mu ne thumma bokk na ci ngëneelu saraxe yi ala siraati gis nga ca siraat mañ la waxoon ba muy tàmbali bunt bi ne nee nañu <laughs> <laughs> in xadara yawmul baari ah wa duriba siraatu fawqa an-naari siraat boo gële mu ne la nag saraxe nag lan lay def thumma ala tax taxfiifu taxfiiful jawaaz gis nga ca kaw siraat ga nga xam ne borom bi nee na képp képp kenn ci yéen dina fa jaar man la yaas mu ne loolu gis nga romb nga nga fay jaar dala koy woyofal taxfiiful jawaaz woyofalal jawaaz mooy romb nga nga fay romb nga nga koy jéggi waaye war rafu ala darajaati fil mafaaz ba pare day waral moom saraxe yëkkatiku gën caa kawe li nga xam ne mooy daraja yi fil mafaaz ca àddina ca al àddina ca àjjana li nga xamante ne mooy bërëbu texee te te texe fa nga mooy texe texe voilà bërëbu texe voilà <laughs> mooy fa nga xam ne fa ngay gañee voilà mooy say daraja saraxa day yokk yëkkati say daraja ah ca biir aljana fa nga xam ne mooy fala suñu boroom ne woon waman waman zuhziha anil naari wa xilal al jannata faqad faaz képp koo xam ne soril nañ la li nga xamante ne mooy dugal la ajjana soril la safara ah faqad faaza mu ne nag almafaaz mooy foofu fële mooy aljana joo jële nga xam ne fa la nit ki gañee day tax saraxe day tax ñu gën a yëkkati say daraja mu ne tadammanat aydan rida allahi wa ghamma iblis al-la'in as-sahi mu ne ba léegi bokk na ci njariñu saraxe tadammanat daal dinay làmboo aydan ba léegi rida allahi ngërëmu yàlla azza wa jalla te amul lu gën a féete kaw ngërëmu yàlla wa ghamma iblisa waaye tamit jàpp mooy làmboo booy saraxe non seulement danga ciy am ngërëmu yàlla waaye dangay defaale double tra kii lu ab lu baax la ñaari boor la borom bi day gërëm waaye nag iblis njàqare iblis lay waral parce que iblis lépp lu neex borom bi da koo naqare waaw moo tax borom bi li mu kontaan moom da koy waaw moo tax kon dam làmboona ngërëmul yàlla waxamma iblis ak njàqare iblis allaini ki nga xamante ne nii moom la ñu rëbba saahi juumkat ba ka nga xam ne moo juum nekk koo xam ne ci lu yées la nekk ba pare nekk ku yëgadi nekk koo xamante ne nii mag mu ñàkkam xel la waaw mu ne fii axtimna muna du'a du'a al fuqara ma'al masakin liman qad sabara mu ne fii ha nekk na ci saraxe ba léegi ci ngëneelam yoo yele irtina munaa suñu ko woomloo du'a al fuqara mooy bokk na ci ñuy mën a koomloo ñaanu way ñàkk ñi xam nga way ñàkk boo sarax dina la ñaanal te nag borom bi ban gémmiñ la la wax moom lay nangu mën naa nangu ku ne waaw waaw bokk na ci wombalal di du di ci woomlu di am li nga xam ne mooy ñaanu way ñàkk ñi maal masaakiin ak miskiin yi waaw fuqaraa yi nga xam ne dañoo ñàkk waaye kenn xamul ne ñoom ñàkk nañ yaxsibuhumul jaahilu aghniya waaw min foofu ku leen xamul seeni mbir da jàpp na ñii kenn ginu leen a neex dund kenn ginu leen a woomal ndekete yoo boo dundoon ak ñoom xam ne kii saraxe buñ ko doon génne zakat moom lañ ko doon a jëkk a jox kooku boo ko joxee ñaan ngam lay ñaanal da nga koy womloo wal maal masaakiin ak ñi nga xamante ne nii ñoom dañuy liggéey di am lu ñu am waaye loolu jaruñu leen dara taxul seeni seeni aajo faju waaw moo tax dañuy mujj war a laaj wala def leneen kemande wu ngir mën a kii mun a ñoo ñëpp seenum ñaan da koy mën a am boo leen saraxee li man qad sabara waaye ñaan boo kan koy am ki nga xam ne muñ na ba mën a muñ ak nayam xeex ak bakkanam ak nay ba mën a génn ci alalam daal di koy joxe te yàlla tax mu ne fiiha tadaa'uful ujuuri fii ghadi li kulli man axlasaha lil ahadi mu ne fiiha bokk na ba léegi ci ngëneelu saraxe tadaa'uful ak jolli yulli sa sa sa sa alal di ko def ci yoon yu baax yi mu ne tadaa'uful ujuuri mooy li nga xamante ne fulandeeg suñu pay yi pay yi ñu ci borom bi dig da koy fulandi fii ghadi ci ëllëgee muy yawmal qiyaam li kulli waaye ñeel képp koo xam ne man ka nga xam ne axlasaha daal dina koy sel sellal daal di koy sellal lil ahadi ngir borom bi nga xam ne mooy kenn léegi nag ginnaaw bi mu la waxee ngëneel yi yépp nag moom sëriñ bi radiyallahu anhu di ñëw nag ci loo xam ne la ci xam nga lii nit danaan ah kon kay mën naa saraxe lay naa ko mën naa commencer mu ne la nag attention bul dox nag képp ku ne nga jox ko alal ah, mu ne la waaw kon déglu ma mu ne wajtanibu i'taaha li kulli man lam yaku daa taqwan min alxalqi zaman wa axbaru bi anna ba'd alqawmi qad kaana yu'ti shay'a kulla yawmin walaw qalilan mithla ka'katin faqad thumma ta'dili bi tasadduqin ghalat mu ne wajtanibu déglu ma kon mooy tënku leen yéen taalibe yéen ñi bëgg a dem ci seen borom nam ma seen borom képp waaw wajtanibu na nangeen teet tey moytu i'taaha jël saraxe di ko jox li kulli man ci képp koo xam ne lam yaku nekkul daa takkoon boroomu ragal yàlla waaw kuy moytu li yàlla tere ku mel noonu bu ko jox mooy koo xam ne yow waxu ma ne waxu ma nag koo xam ne yow dangaa am njort say njort la naan kii bu ma ko joxee te mu jënd ko sàngara déedéet wala ñi naan na sàngara la koy jël waxu dëgg amuñ ci lu leer amuñ ci preuve waxuma ñooñu de mooy ki nga xam ne moom nekkul lam yàqu za wa nekkul aju moytu terey borom ko bu ko jox parce que boo ko joxee ca yàllay tere ca la koy def waaw mu ngi noonu mu ne moytu leen di ko jox sarax bi koo xamante ne nekkul kuy moytu di teet li nga xamante ne nii mooy tere borom bi ak yi nga xam ne moom la aaye minal xalqi ci mbindeef yi zaman ci benn jamono kooku moom moytu leen bu leen ko jox koo xam ne boo ko joxee mu sinnee baroo ko jënd ko ay opium ak ñoomin ñoomin euh, maison fota min xaw ma ñoomin drogue ak ñoomin gaayoo yële wala di jënd ñoo men di gens aka def noonu le wala jënd bu dee sàngara wala dem jànd koy jënd cigarette bi mukki day ëf ah kooku moom bu ko jox voilà waa jooju moom mooy tundukowul tere yàlla yi bu ko jox waaw mu ne wa axbaru te xabaare nañ ne bi anna ba'd al qawmi am na lenn ci boroom xam-xam yu mag yi ahlu suluk yu mag yi nitu yàlla yu mag li radiyallahu anhum kenn ci ñoom moom xat nekkoon na kaana moom de dëgg-dëgg nekkoon na yonti shay'a di joxe mbir kulla mi bés bu nekk bés bu yàlla sàkk dina am lu mu joxe walaw qalilan même bu dee lu néew la mithla kankatin mel ni am biscuit wala am bong bong waaw lu toll noonu lu mu néew néew néew moom daa warloon bu ne fokk mu joxe faqat bu dee képp la xeebu ko voilà léegi nag mu pare ci loolu di wax beneen mbir mu ne summa ta'di bi tasadduqin ghalb léegi mu ngi ñëwaat ci li nga xam ne moom la waxoon nga moytu lu ko dee waxoon na ne bu njëkk bu ko jox koo xamante ne nekkul kuy teet di moytu terey borom bi waaw koo xam ne boo koy jox mu ko ciy des kooku moom bu leen koo jox benn jamono bu ko jox waaye it waxoon na ne hmm? léegi nag mu ne bokk na tamit ci façon bii ma leen di mooy da li sëriñ bi wax yépp ay xadiis waaw waaw mooy suñu waroon ci boppam moo wax wa wa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa eh, eh, di eh, dimbali dimba dimbali wante leen waaw yéen nit ñi 'alal birri ci li nga xam ne mooy njekk wat taqwa ak ragal yàlla waaw wala taawanu te bu leen dimbalante alal ismi ci bàkkaar wal udwaan ak noonoo loolu borom bee ñu ko tere xadiis yu bari ñëw di ko wax moom la sëriñ mi di wax lool moo tax képp koo xam ne du teet du moytu li nga xam ne mooy bàkkaar yi taw loo ko jox fu la ko jëmee kooku bu leen ko jox ci benn jamono ak lu mu fi dee deeloog yooyu ay bu ma tuxul damay kii ma ne dañ la dem faji yow da ngaa am problème dañ lay faji mais du ñu lay gën a suuxat di la suul ci li nga xamante ne mooy lu bon góogale wal iyaadu billah kon nag bokk na nag ci muy tere yi nga xam ne moom la sharia ay tere mu ne summa ginnaaw gi ak taaddi di jalgate di jalgati bi tasadduqin ci sab saraxe xalat loolu njumte la waaw fekk koo xam ne moo yelloo mbir mi nga ñëw daal di koy jox keneen parce que moom sa mbokk mi nga xam ne moom nga dëkkal bokkal ak moom ay mbokk mu jege la wala ci wàllu kër mu jege la nga bàyyi ko fi jël sa oto dem ba dëkk bu la neex daal ko fay joxe mu ne looloom njuumte la te loolu dinañ ñëw bii ñëw wallahu ta'ala wa wa sallam ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa